wa kaddaba bihi qawmuka wa huwa alxaq qul lastu alaykum bi wakiil suñu boroom tabaaraka wa taala <clears throat> di wax ci laayab juróom benn fukk ak juróom benn mu ne nag wa kaddaba bihi qawmuk gis nga li ma leen waxoon ci bii weesu te jeexale woon ko laay buñ mujje woon gis mooy kay unzur xoolal kayfa naka nusarrifu yi lañuy leerale tey takkantal sama laay yi wane sama kàttan sama sañ-sañ ak sama man-man waaye ngir ñan bu ngir nit ñi bu ko defee ñoom ñi wute nekk di rayante ci maali foro bañante ci maali foro loolu le la'allahum bu ko defee yafqahuuna nañu am dégg-dégg bu sew mën a génn ci yooyu nga xamante ne mooy taqale koo gële ñu nekkee ba indi ci sax di faatante waaye mu ne gis nga sama laaya yii nga xam ne moom laa tàqalee wa bi bihi qawmuk tam nekk ci alquran wa kaddaba bihi mu daal di koy weddi yow seydinaa muhammad de alayhi salaatu wassalaam qawmuka sa ñoon ñii di waa quraysh dañ koo weddi waaye ko sa nit ñii du mu jóg jamono jii ak ñi nga xamante ne nii ñoo ñi nga xam ne sa xeet ñu bari dañ ko cee weddi minal kafara gaayooy wa huwa al te nag wax yu bii alquran ji mooy dëgg nga xam ne moo tukkee ci man boroom bi tabaraka wa taala qul wax leen nag ne leen qul nee leen ñoom waa Quraysh gi firi ba àddina bi lemu lastu aleykum bi wakiil man du borom bi tabaraka wa taala du man ci sama loxo man la leen dénk ma nekk seenu ange gardien de du man maa leen di saytu di xool ndax yéen na ngi doxal mbir yéeg yooyu walla yi tegul ci sama loxo ma fay leen bu ngeen deful daldi leen bu ngeen deful li nga xamante ne nii moom la leen di digal man lim ma digal fii nii ci Quraysh fii ci Makka mooy ma leen di xupp di leen waar loolu daal la ma daal ma boroom daal di dugal digal li kulli na ba in yëg leen na nag li kulli na ba in ñeel na bépp xabaar nag bépp xabaar boo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala xabaare na ko ne dina ñëw yéen nag ngeen koy yàkkamti naan na mbugal mi gaaw ñëw xam leen ne li kulli na ba in mustaqar mooy xabaar xabaar bu ne am na bés boo xamante ne nii mooy bésu saxuwaayam bés bi nga xamante ne nii ci la ko borom bi tabaaraka wa taala di dogal mooy bés boobu nag fekk jotagul moom kenn manu la wax ba mu jot seen yàkkamti mbugal gii naan na gaaw ñëw waaye waaye xaar leen rek moo tax ñenn ñi ci ñoom tuuti lañ ci des keroog Badar ñu dem ñu naq seen ba seen bakkan yi ci biir ban bi ka am saali Abu Jahl nag ñoom Utba ak ñoom iñ gaayoo yi Shayba ibn Rabi'a alayhim min Allah ma yastahiqun jële kon li na kulli nabain mustaqar mu ne wa sawfa te xelséef ngeen ta'lamuna xelséef ngeen a xam lii ma leen di wax ngeen koy weddi lii ak tëkk la gu rëy ci ñoom moo tax ni niñ la ko waxee tuuti lañ ci def ñu faat ñi ci gine yées ci ñoom suñu borom ne wa idaa ra'ayta yow nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam boo gisee waaye wa idaa ra'ayta yow yi jullit bi boo gisee alladina gaa yi nga xamante ne nii yaxuduuna fi ayatina ñooy xuus ci suñu laaya yi di ci kaf di ko fowe di ci mbuusóor bañ a nekk koo xamante ne da nga leen di dummóoyu déedéet bu fa nekk di leen may li nga xamante ne di toog ak ñoom xattaa taxu xattaa yaxuudu ba kera ni nga xamante ne bul toog ak ñoom de dummóo yu leen jógal foofu ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy xuuse fii hadithin ghayri ci beneen waxtaan boo xam ne wute naag di saboote li nga xam ne mooy alquraanu yàlla di saboote li nga xam ne mooy diine yàlla di saboote li nga xam ne mooy symbole diine ji ngeen gisee lool dummóo yu leen dugg beneen sujet boo xam ne lool lool amu ci nga door a a toog ak ñoom mu ne nag wa imma yunsiyannaka shaytaan kantaan ak bu dee ne shaytaane daf laa fàtteloo nga nekk ci ñoom ñuy xuus ci alquraanu borom bi di xuus ci yonente yi borom bi alayhim salaatu wassalaam ak awliyaa'u rabbil aalamiin radiyallahu anhum ak symbole diine ji comme julleek woor ak yooyu di ci fo boo loolu nag bu dee borom di daf laa fàttaloo nga daa kii kii saytaane moom daf laa fàttaloo nga toog nekk ci seen biir ñuy wax loolu la nga toog ah mu ne nag bés boo xamante ne nii nag da nga koo fàttaliku fala taqum ba'da dhikra bul bul jekki bul toog tëbal nim gën a gaawee ba'da zikra ginnaaw bi nga xam ne ci nga ko fàttaliku ne ya ndekete yoo man maa ngi toog gaay di wax man gé fàtte woon naa loolu ma'al qawmi zalimin bul toog ak nit ñi nga xam ne ñoom ñooy tooñkat yi seen bopp bi nga xamante ne ci la ñuy xuus di tooñ di sabote li nga xamante ne mooy simboolu diine ji wa ma ala alladhina yattaquuna te nag na nga xam ne ñi nga xamante ne nii nekkul ci kaw ñi nga xamante ne nii na ñooy moytu tey ragal seen boroom min xisaabihim min shay gis nga gaa yooyu noonu nga xamante ne nii ñoom ñooy toog ak jullit ñooy toog di daal di saboote alquran di saboote yooyu gis nga ñi nga xam ne ñoo ragal seen boroom daal di jóg bàyyi leen ma ñooñu ñooñ seenu àtte daa nekkul ci ñi nga xamante ne nii mooy yéeféer yooyu wala tooñkat yoo yële nga xamante ne même bu dee ne dañ ne ay jullit lañu di xuus di saboote diine ji ñooñu nañ xam jullit ñi nga xam ne moom am na fit am na koo xamante ne gëm na yàlla ba gis loolu daal di jóg daal di dem yoonam na xam ne ñooñu mënaluñ ko tus bu seenug merak seenug yooyo ban buñ la taxa kii dara lañ la mën a lul te ñoom it seenug isaab daa nekkul ci ñoom walakin waaye li am ba de zikra lii nag nga leen def mooy loolu nga xamante ne nii mooy yéen li ngeen man mooy dee leen leen fàttali di leen fàttali te tamit di leen waar ci jóg gi ngeen jóg tamit daa nekk loo xam ne zikra ak fàttali la ci ñoom walla ndax bu ko defee bu ngeen jógee ñoom dinañu xam ne ah kon de li ñuy wax a tax diw bëggatu fee toog wala kon zikra la'allahum bu ko defee yattaquuna amaana ñu ragal seen borom tabaaraka wa taala ba daal di génn ci saboota gi ñu doon nekk ci di saboota li nga xam ne mooy diine gi léegi nag mbir mangoo ngale lii nag laay yu rëy rëy rëy la yoo xamante ne am na yu ci jotoon a gis suñu borom lii def ñu ciy jàngal lu capital capital rawatina suñu doomu jamono rawatina li nga xam ne ci suñu réew yi nga xam ne man moom laa xam nga xamante ne ku koor gi jotee ñuy fowe koor ci tele yi ak yooyu nga gis ay mag yi jëmm naan la dañuy fowe koor di lekk bi lekk ci biir koor gi ñu koy teg ay théâtre yoo xam ne moom la nit ñi balaa dog a jot ñuy doge li nga xam ne mooy wallahi alladhi la ilaha illa huwa alakoon na waxuma la Sénégal kese mais àddina bi yépp mooy di saboter li nga xam ne mooy koor nga xamante ne ni mu màgge ay nit daal dinañuy jaay seeni bakkan ngir ñu mën a taxawal koor ci kaw suuf ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhum ak ñi nga xamante ne ñoom Haarisa keroog bi nga xamante ne nii gisoon nañ ko keroog bi nga xam ne ci lañ koy faat keroog Badar mu ngi woon ci nga xam ne bésu koor la woon moom ñooñu nga xam ne dañ doon ngir samp diine taxawal bu l'islam nga xam ne moo tax keroog yonente mi alayhi salaatu salaam ne yow suñu borom tabaaraka wa taala di ko dagaan keroog ci taalu xare bi Badar naan ko in tuhlik boo alakee haadihi al-isaaba mooy mbooloo mii nga xam ne ñoom laa fi indi ngir ñu jàmbaaloo kéeféru ñoom Abu Jahlin yi ñoom Utba na Rabi'a ñoom Abul Bakhtar ibn Hisham ñoom Shayba ibn na boo booleen alakee ñoom mbooloo mii kenn dootu la jaamu yow borom bi ci kaw suuf ñoo ñu jaay seen bakkal ñu Mihjaan ñu daal di leen faat radiyallahu anhum ngir taxawal lool ñun amuñu dara lu ñuy def ci ginnaaw ñu toog ne dañoo wooral suñu boroom nee na ñaa yéey toog ne dañuy féexal suñu xol balaa koor balaa ndog a jot ñu toog di seetaan ay film yoo xam ne ay téléfilm yoo xam ne ay sketch yoo xam ne lislaam la ñuy fowe koor la ñuy fowe julli la ñuy fowe bala ñoo mën a reetaan loo nit ñi ñu jël li nga xam ne mooy julli di julli lu la neex di gestu di def nii gaa yépp di ree nga dégg ñoo xam ne nee nañ kon ay jàngalekat lañ ay waxkatu diine lañ ni ñuy waxe nga xam ne ñii lañ koy seetaan ba ci joxe exemple reetaan wallahi laa ilaa wallahi alladhi laa ilaha illaa huwa ñoom def nañ li nga xamante ne moom la suñu boroom waxoon ca xaadisatul ifki ne wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim wallahi yéen a ngi def loo xamante ne nii da ngeen a jàpp bi ngeen koy def lu woyof la du dara wa huwa ta boo wallahi loolu la ngeen doon def inda allahi fa boroom bi azimun lu màgg la wallahi ana ñan ñooy jooyaloo li nga xamante ne nii mooy l'islam li kulli ku ku ne am nga ko la jooyal waaye comme ni ko say Seydina Cheikh ah kii Seydina Cheikh al Cheikh Alhaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu doon ko waxee lu bari ci rema di ko jëlaat vers yooyu du moo ko wax waaye da ko doon indi lu bari mooy jooykat ku dee ku ne am na ku la jooyal waaye lislaam moom amul ku ko jooyal ñépp toog. te ku ñu fi waxoon sëb sëriñ daal di koy sabootee noonu nga jara udde yëkkati àddina wàcc suuf daal di yëkkati àddina yëkkati asamaan dóor suuf ci suuf si dóor asamaan yëkkati suuf ngir ne da ngay jihaad moom moom mooy ki nga xamante ne mooy mooy ki nga xam ne buñ doon wax wal iyaadu billah comme l'enfant pauvre amul ku ko jooyle wal iyaadu billah ana boroom xam-xam yi ana ñi nga xam ne nee na ñoo fi toogal ji ñi nga xam ne jàpp nañ ñoom seen bopp ak ñi gëm këne bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon ñëw seen kër lay dal ana gaa yoo yële wallahi ñu waroon nañoo am kersa yu mel noonu di xew te kenn manul na ñoom yëguñu ko walaa loolu moom manuñu koo wax parce que ñenn ñi ci ñoom sax li ngay dégg ngay xam ne dañ koy seetaan ñoo xam ne xaw ma ay xalif fa ñu leen di woo xaw ma ñu leen di man di woowe dañ leen di dégg ci boppam xam ne ñii dañuy seetaan caaxaan yooyu ak ay sketch yoo xam ne lépp tooñ la lépp li nga xamante ne bafuwe mooy ñàkkal solo li nga xam ne mooy l'islam li nga xam ne mooy diine li nga xam ne mooy julli li nga xam ne moo gën a rëy ci lislaam bi ñu koy mabbal te suñu boroom waxoon na ne yonent ma lay saab saam waxoon na keni as-salaatu imaadu diin ne julli de mooy kenok diine di ko taxawal taxawal nga diine ji waaye ku ko mag ba yàlla ngay màbbal diine ji wallahu almustaan ay way lii nga xam ne mooy xew suñu jamono képp koo xam ne am na lu la bi may xolu fiiraange te fiiroo ci te meroo ci